fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasumi'a wa arba'ata ashar wa an Abdi Rahmaan ibn Samurata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taxlifuu bittawaagiy laa taxlifuu bittawaagiy walaa bi-aabaa'ikum rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala at-tawaagiy jamcu taagiya wa hiya al-asnaam wa minhu alxadis hadihi taagiyatu daws ay sanamuhum wa macbuuduhum wa ruwiya fi gayri muslimin rahimahullah attawaagiit jamcu taaguut wa huwa alshaytaan wassanam kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a mu ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ne mooy suñu buntu bi di chapitre trois cent quatorze baabu nahyi anil halifi bi maxluuq waaw <laughs> léegi suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis bi nga xam ne mooy bi ci njëkkoon mu ne woon mu ne woon xadis mille sept cent sept mu ne woon an ibni umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam naw qaal inna allaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaa'ikum walillahi alhamdu wal tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy mille sept cent huit mu ne woon abdirrahman ibni samura mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy Abdurrahman di doomi Samura radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na hmm, laa taxlifu bi bi tawaaxi ci tawaaxi lan mooy tawaaxi imaamu Nawawi rahimahullah ci mun a tawaaxi tawaaxi de jamu bari léefu la mooy pluriel lu bari lu tawaaxiya mooy koo xam ne mooy lan mu ne wa hiya li muy tekki nag fii mooy al asnaam mooy idol yi mooy seen xërëm yi ñu doon mooy bu leen wàcc seen xërëm yooyu ah <laughs> mu ne wa minhu te ci ngay dégg alxadiisu xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam bam noon na haadihi lii de taghiyatu daws ay liñ ci mooy sanamuhum mooy seen xërëm ba waa daws di waa bi ñu waaso wi Abu Hurayra génne wa ma'buduhum te moom la ñuy jaam loolu al imaamul Buxaari moo ko soloo ci kitaabul fitan baabu taghyiri zaman hatta baabu taghyiri zaman hatta ya'budul awthan wala laa moo boobu après mu jëlu sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala la taqumu saa'atu hatta tattariba alyaatu nisaa'i daws alyaatu nisaa'i daws ala dhil khalasa wa dhul xalasa taaghiyatu daws allati kaanu ya'buduna ya'buduna fil jaahiliya waaw waaw akbar waaw hmm? akbar waaw dhul xalasa moo doon seen loolu moom lay wax nii all mooy yeneen saa salaam ne ci saadu taxaw mukk lu dul jigéen ñi dañuy baagante di dem ci ala dil xalasa mooy ca seen xërëm boo bële waa Daws waaw di ca wër di ko màggal comme na nga xam ne noonu lañ doon def te zul xalasa mooy seen euh, xërëm bi nga xamante ni moom la waa kii ñooñu doon jaamu ca jaahiliya mooy waa kër waa mbokk Seydina Abu Hurayra la hmm. radiyallahu taala anhu kon loolu la naan mooy xadiis bu waa taaxiyatu daws liñ ci jublu mooy seen sanam ba seen xërëm bi nga xam ne moom lañ doon jaamu imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa ruwiya fi ghayri muslim solo nañ euh, ci li nga xamante ne nii mooy fudul imaamu muslim at-tawaaxiit mooy laa taxlifu bi tawaaxiit yeneen saa salaam ne te loolu imaamu Nasaa'i par exemple soloo na ko dinañ ci ñëw te imaamu Ahmad noonu la ko solo la tahlifu bi abaa'ikum wala bi tawaaghit waaw après mu ne wa qaala Yaziid wa tawaaghit dinañ ñëw ci yooyu mu ne kon ci lu imaam Muslim wax lañ la ñaar ñoo xam ne soloo nañ loolee ñoom tawaaghit la wax bu dee tawaaghit nag mu a jam'u mooy lu bari leefu ba lu bari lu taaghut wa huwa shaytaan mooy ki dépassé dëgg-dëgg ba borne waaw mooy shaytaane was xanam ak xërëm léegi kon xadiis bi dane rawaahu laa taxlifu bi tawaaxi yoleen saa sam dane bu leen euh, di di euh, ci seen xërëm yi wala bi abaayikum di caagante ne seen bàyyi mu ne rawaahu muslim kon imaam muslim moo ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy stoom dong la ñu ne la déedéet imaamu ahmad ak imaam an-Nasaa'i ak ibnu Maaja rahmatullah ala al jamii bokk nañu ko solo ñoom solo nañu ko tamit al imaamu muslim rahimahullah benn bërëb la ko ni kitaabul aymaani baabu man xalafa billaati wal uzza falyaqul laa ilaaha illallah xam nga li gisoon nañ gisoon nañ masala bi waaw waaw bu dee eh, fàttaleku nga masoon nañ ko fi tudd waaw mi nga xamante ne eh, lañ doon wax ne loolu day wane ne kon loolu mooy kapaaram boo mooy boo nee bari man dama dañ naa ci l'islam te dina indi xadiis bu mel noonu juste euh, mu ngi ko indi ci bunt bi tamit ñu nekk waaw waaw bu dee da ngaa wax ne man daal inni bari'un min min al waaw fa huwa kama qaal waaw waaw day mel ni rek li nga wax waaw <laughs> comme li nga wax rek soit mu nekk dëgg wala nga nekk koo xamante ne nii Euh, du dëgg quoi waaw kon loolu lu jara bàyyi xel la loolu dinañ ci ñëw dinañ la fàttali bu boobaa insha allah fi nga xam ne euh, moom lañ ko gise woon léegi kon euh, imaamu muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ngi kon di foofu mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne nettani suñu sëriñ abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn usman al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 qaala mu ne Abdul A'laa mu Abdul A'laa di Muhammad Abu Muhammad as-Saami al-Basri al-Qurashi génn àddina 189 am na wuute rahimahullah an Hishaam moo ko jëlee ci Hishaam bi Hishaam ibn Hassaan al-Azdi mawlaahum al Abu Abdillah al-Basri yu dañu wute moom ci kañ la génn àddina la 146 am na yeneen i wax allahu taala alam an al-Hasan mu jëlee al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari ah, génn àddina la 110 mu ngi génn woon àddina ci xilaaf Seydina Omar la 21 an Abdurrahman ibn Samura mu jëlee ci Abdurrahman ibn Samura ibn Habib ibn Abd Shams Abu Sa'id al-Basri Euh, al-Abdu Shami parce que moom nii euh, ci waa Quraysh la bokk Abdu Shams man waa Abdu Shamsi <laughs> ah, ah ñii ne euh, Habib ibn Rabi'a ibn Abd Shams al-Qurashi voilà nga xam ne ci maslamatul fath saxaaba yi nga xam ne ñoom ñu ngi gañe àddina ñu ngi ñu ngi ñu ngi dugg ci lislaam ginnaaw bi ñu ubbee Makka moom ci la dugg ci l'islam génn am na cinquante am nañu la cinquante et un radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahlifu bi tawaaxi wala bi abaa'ikum nii la ko imaam Muslim indi kaay xool imaamu Ahmad rahimahullah moom dana haddathana awwal musnad al-basriyyin hadith Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu man haddathana Yazid ibn Harun mu jël ko Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid al-Wasiti ñi ne Bukhari al-asl la rahimahullah mi ngi ko gis sax gane àddina 117 génn àddina 206 qaala mu ne axbarana Hicham gis nañ ko sànq ibn Hasan an al-Hasan muy ibn Yasaar gis nañ ko sànq an Abdirrahman ibn Samura mooy même sàllale bi radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa tahlifu bi abaa'ikum wala bi tawaaxiit voilà moom la imaamu Nawawi naan wa ruwiya fi ghayri Muslim te solo nañ ko fu dul Sahih imaam Muslim bi ci tawaaxiit mooy bi imaamul Ahmad Serigne wa qaala Yazid mu ne Kanta Yazid Yazid moom nee na wa Tawaaxi tamit da cee boole ne wa Tawaaxi moom dafa boole ñaar yi te wax nañ la imaam An-Nasaa'i wa Ahmad ibn Shu'ayb moom it moom bi Tawaaxi kese waxul ne yokk ci bi kii kitaabul aymaan wan nuzuur al-halifu bi Tawaaxi mu ne axbaranaa Ahmad ibn Sulaymaan mu ne xabaar nañu suñu sëriñ Ahmad ibn Sulaymaan ibn Abdil Malik ibn Abi Shayba Yazid ibn Laa'i al-Jazari Abul Hasan ar-Rahawi rahimahullah génn na àddina deux cent soixante et un qaala mu ne haddathana Yazid moom la imaam euh, euh, Seydina Ahmad jële hadis mu Yazid ibn Haarun rahimahullahu ta'ala qaala anba'ana Hisham gis nañ ibn Hasan an al-Hasan ibn Yasar an Abdurrahman ibn Samura an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala la tahlifu bi abaa'ikum wala bit tawaaghiit kon nii ma hadis bi noonu la ñëwee kon gis nañ li imaamu Nawawi doon wax léegi léegi al imaamu Nawawi mu ne rahimahullah kon ginnaaw taxriij bi nii lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax tere bi nga xam ne moom lañ tere di waat ci leneen loo xam ne moom mbindeef di waat ci mbindeef comme ab yonent alayhi salaam wala kaaba gi wala malaaka wala sama asamaan wala seen bàyyi wala dund gi wala ruux wala bopp wala dunduk sultaan bi wala xéewalu sultaan bi ah suufa diw ak amaana yooyu hmm? fii gis nañ mu tere ñu li nga xam ne loolu moom de toute façon mooy bii moom mooy daj dëpp gi moom mooy di waat ci ay xërëm yoo xamante ne nii dañ leen di jaamu bàyyi fi yàlla ngay waat ci ñoom <laughs> waaw moo tax comme hadith sayna Abu Hurayra ba rek man xalafa minkum fa qaala fi xalifihi billaati falyaqul laa ilaha illa allah yeneen saa sam ne képp ci yéen koo xam ne waat na naan billaati kenn xërëmu caaxaan boobu ngeen naan billaat képp koo xamante ne waat nga naan billaati hmm? sawaay na wax laa ilaha illa allah loolu mooy sa kafaara parce que bàkkaar bu toll noonu moom wéetal yàlla bu mat sëkk moo koy dindi waaw te wéetal yàlla gi mat sëkk mooy kalimatu laa ilaha illa moo tax nit loolu lay duggee ci l'islam waaw loolu kese moo mën a màbb sa sa kàccoorte bu mag bi nga xam ne moom nga def ba ngay waat naan billaati <laughs> waat naa ko ci laat waaye laati lan <laughs> mooy xërimu waa Makka boobu ngay dégg ca alquran ca suuratu najmi afara'aytumul laata wal uzza wa manaata al uxra laat moomee nga xam ne daa bokkoon ci li nga xamante ne moom mooy xërumu Makka yi gën a waa Makka yi gën siiw moo koy Uzza ñoom Isaaf ki Naa'ila waaw loolu yonent bay saar saam nag ne leen bu leen parce que ñii surtout ñoom Samura comme comme Maslamatul Fath mooy ñooñu bi ñu tuubee yàggul seen làmmiñ day miin bi continuer di waat moo loolu taxoon say naa ma bi abi abi abi waat yi <laughs> ba saa saam ne hé <laughs> bu leen fi waat seen bàyyi ah inna allaha borom bi tabaaraka wa taala yanhaakum mu ngi leen di tere an tahlifu bi abaa'ikum ngeen di waat ci seen bàyyi waaw <laughs> waaw ñii nag dañoo miinoon di waate billaati wal uzza <laughs> wala billaat wala bil uzza wala hubal <laughs> hubalul azim waaw yooyu yëpp ay caaxaan la yeneen saa sam nag ne leen bu leen ci waatee ah waaw lu ngeen ko miinoon miinoon léegi nag da koy baax complètement laa tahlifu bi tawaaxi seen xërëm yooyu wala bi abaakum du caagante seen bàyyi fàttalakul hadis eh, biñ génnoon Ibnu Umar nee na wa kaanat Quraysh tahlifu bi abaa'iha te Quraysh dañu miinoon tamit di waat seen baay waaw yonent way sa saam tere leen loolee waaw moo la nawawi ci Al-Minhaj kon baa ngoog bii moom moom moom moom mooy bi nga xam ne jar ab jullit buy waat ci xërëm moom loolu mooy gën a tee <laughs> waaw <laughs> fekk xërëmu buda bouddhiste yi nga naan bi buda <laughs> waaye yow bi budaay lan yow doo bañ na say jaaxaan yi nga naan bi buda <laughs> imam an-Nawawi mu ne hadha al-hadith mithlu al-hadith as-sabiq fi an-nahy 'an al-halifi bil-lat wal-uzza mu ne hadith bi comme hadith bi rom mooy hadith ibn Abu Hurayra bi ñu waxoon man halafa minkum fa qala hali fa qala fi halifihi bil-lat falyaqul la ilaha illa Allah mooy mu ne xadis bii moo xadis boobu ñoo niroo mooy ci tere ga ñuy tere euh, mbindeef yi nit ñi jullit bi di waat ci koo xamante ne ci ay xërëm bu nee laata konsa nag wax naa la mooy comme ñoom ñoom loolu lañ xamoon waaw mais yow bu dee yow sa xërëmu séeréer bi ñeneen lañ ko tudde wala joolaa bi wala wolof bi wala ñeneen ak ñeneen yow doo ñëw di waat ci ñooñu ah waaw seen xërëm bii seen guy gii xaw ma moom tur ngay waat ci moom ngeen ngeen di ndëppe walla seen seen seen seen seen kiiwu maam yi <laughs> bois sacré bi parce que jesion joola <laughs> ah, bi bois wa wa wa wa laa wax bi bois sacré loolu la ñu wax la déedéet loolu laa xam bi bois sacré fan <laughs> non laa tax lifu bu leen di waat mu ne mook loolu niroo mooy tere guñ tere anil xalifi di waat bi laati ci laat wal uzza ak uzza waaw akbar <laughs> allahu akbar mu ne ndax lu tax ñu leen koy tere li annahu sababu tughyan yi boo gisee nag ñu leen tughyan taax yi tawaax yi ñu tudde ko noon parce que ñoom ñoo leen beewloo ñoom ñooy sababu li tax ñu gën a beew wa kufri ak seen gu weddi wa kullu ma jaawaza al hadd fi tanzim aw ghayri faqad taxa lépp loo xam ne dépassé na borne yi ci màggal guñ koy màgg wala lu mel ni moom kooku dépassé na bor fa tughyan al mujaawa mooy mu al mujaawaza lil hadd mooy dépassé les bornes waaw mu ne mu minhu qawluhu ta'ala lamma taghal ma mu ne lool ci la jóge ba ndox ma yéegee ba fias ay jaawaza al hadd hmm? mu ne am na ñu ne wa yajuzu an yakuna al murad bit tawaghi huna min man tagha min al kuffar waaw wa jaawaza al-qadr al-mu'tad fi ash-sharr mu ne am nañu ne c'est possible mooy tawaax yi mu nekk seen xërëm yi waaye ñi nga xam ne ci yéefiir yi vraiment dañoo nekk mooy seen leader yi nga xam ne dañu jéggi dayo ci mbon seen kilifa yi nga gis dungur yi di waat ci ñoom alors que ñoom duñu dara waaw bi abi jahlin <laughs> bi abi noo ñoom ñu wax bi abi jahlin parce abu jahlin du luñ ñee ko bi abil hakam yépp loolu <laughs> comme yu mel noonu quoi non yooyu dafa haram <laughs> waaw kon loolu lu amaam solo la quoi waaw a borom bi waxoon nañu wajtanibu taagut ah na ah, ah, mooy ñi nga xam ne yuriduna an yatahaakamu ila taagut yooyu yëpp mooy même kàddu bi rek ah. waaw ak ña nga xam ne moom dañoo moytanu at taagut an ya'buduha kon mooy hadis bi suñu lëkkaaleeg bunt bi leer na mooy day tere ñuy waat ci ay xërëm te loolu dafa leer moom jarul sax ay laaj ay ay nii ci naag loolu moom xaram wallahu taala alam alimamu alhafidu an-Nawawi taala moo indi hadis bi nga xam ne moo ci tegu muy mille sept cent neuf wa an buraydata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man halafa bil amaanati falaysa minnaa hadiisun sahiihun rawaahu abu daawuda rahimahullahu bi isnaadin sahiih kon <laughs> al imaam mu tekki bi mu ne wa an buraydata mu ngi jële ci buraydata ibnul husayb ah, radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi moom de qaala neena man xalafa waaw képp koo xam ne waat na waaw képp ne waat na bil amaanati ci kóolute ga mooy dépp ba alquran naan inna aradna alamanata ala alsamawati wal ardi waljibali fa abayna an yaxmilnaha fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsan innahu kana zaluman jahula hmm? inna ñun arab naa ñoo gaaroon ak amaanatu kóolute gi ah dépôt bi ala samawati ci asamaan yi wal ard ak suuf yi wal jibaal ak montagne yi fa abay nañu ne hóol yàtt nañu yii lii manuñu koo yenu manuñu koo dékku ragal ci téeguñ koy tée nit nag ne man maa koy jël amaana mindeef la voilà anaana lu mu màgg-màgg sa amaana bon dinañ ci ñëw léegi dinañ continuer ba pare mu ne kon képp ku waat bil amaanati ci kóolute gi ah falaysa minna kooku bokkul ci ñun mu ne lii xadiisun xadiis la boo xam ne saxiixun bu wér la rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaamu Abu Daawud rahimahullah as-Sijistaani bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixun bu wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy moom donc ko solo ko voilà rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan waasi'a léegi al imaamu Abu Dawud kitaabul aymaani wan nuzuur baabun fi karaahatil halifi Abdullah bil amaana voilà naan bil amaanati waat naa ca kóolute googe <laughs> mu ne haddasanaa Ahmad ibn Yunus Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi al-Yarbu'i mawlaam al-Kufi di shaykhul islam sunu imaam Ahmad ibn Hanbal gane addina la 133 génn addina 227 rahimahullahu ta'ala qala haddathana Zuhayr mu nekk ñett mooy Zuhayr di Zuhayr ibn Mu'awiya hmm? ah, kii mooy Abu Khaythama voilà bokkul ak kële de hmm? sëriñu imaam Muslim bi Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama non kook Baghdadi la kii Kufi la te sax bokkuñu génération muy Zuhayr ibn Mu'awiya al-Kuufiyu Abu Xaysama génn gane àddina la cent génn àddina cent soixante-treize rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Walid ibn Tha'laba at-Ta'i mu ne ki ñu nettali mooy al-Walid ibn Tha'laba at-Ta'i di al-Walid ibn Tha'laba at-Ta'i ñi ne Abdi la al-Basri rahimahullahu ta'ala nekkoon siqa bon kële moom jarul ñuy laaj ci xëyru moom euh, bon Abu Xaysama moom kenn du laaj li nga xam ne mooy mbiram rahmatullah alayhi kon al-Walid ibn Sa'laba an an ibn Burayda mu jëla koy doomu Burayda bi Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami Abu Sahl al-Marwazi al-Qadi nga ne àddina quinze génn àddina cent quinze ah quinze génn àddina cent quinze comme frère am bi Sulaymaan an abiihi mu jëla ko ci baayam di Burayda ibn al-Husayb ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj al aslami al basri radiyallahu anhu sahaaba bu siiw am na wuute radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa bil amaanati minna voilà kon nii la al imaam indi bii nag imaamu Nawawi boo seetloo suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi nee na bi isnaadin saxiix dëgg bu saxiix la bu ustall bi wér mooy waxoon na la ne ci bunt bi baabu nahi ni ñu ko tuddee buntu tere di waat anil xalifi bi maxluqin ci mindeef kan nabi comme yonent alayhi salaam wal kaaba di ak kaaba gi wal malaayika dak malaaka wa samaaka samaan wala baay ak baay ak maam yi wal xayaati ak dundu gi war ruux ak ruux war rasi ak bopp bi wa sultaan ak dundu l'empereur wala bundu président bi wala njiit bi wa ni'mati sultaan waay waat naa ci xéewalu suñu njiit bi wa turbati fulaan ak suufas diw wal amaana wa hiya min ashaddiha nahya amaana bii nag nee na mooy bi ci a tar li dax moo wax lool mooy xadiis bi ndax yeneen saa saam dane ku ko def boo kooci ñun waaw amaana moo gën a garaaw tawaaq yi wala non tawaaq moo gën a garaaw <laughs> foof parce que tawaaq mooy yow ay xërëm ngay jaafu ngay ngay ngay wàcc yow booboo gën a garaaw li moo tax xanaa déggoo ne boobu moom laa ilaha illallah kese billaati wal uzza boo ko waxee laa ilaha illallah kese ko mën a far waaw waaw kese moo ko mën a dëbb mu roox mu muru mbox après yow nga maana tuub tirus yàlla alors que amaana gi li tax parce que amaana euh, mooy am mbindeef la waaw moo tax euh, borom an-Nihaaya euh, borom euh, Awnul Ma'buud mu ngi nettali naan wa qaala wax na fi an-Nihaaya borom an-Nihaaya nee na yushbihu an takuuna al-karaaha fiihi li ajli annahu amara an an umira an yahlifa bi asmaa'illahi wa sifaatihi wal amaanatu amrun min umuurihi fa nuhuwa anhaa min ajli at-taswiya baynahaa wa bayna asmaa'illahi ta'aalaa kamaa nuhuu an yahlifuu bi aabaa'ihim wa ida qaala alxaalifu wa amaanatu allahi kaanat yaminan inda abi xanifa wa shaafi'i laa ya'udduhaa yaminan waaw wal amaanatu taqa'u ala at-taa'a wal ibaada wal wadii'a wan naqd wal amaan wa qad jaa'a fi kullin minhaa hadiis mu ne boroom Nihaaya mu ne day niru ne li tax nag ñu tere lii waat gii di waat ci amaana mooy le fait parce que moom mbir la ah a nit kiy waat dañ koo digal na ko waatal yow ci yàlla ci turu yàlla yi billahi waaw qul id'u llaha aw id'u rahman al-azim yooyu waatal ci turu yàlla yi wa sifaati ak meloom yi wala loolu lañ ko waatloo moom mu bàyyi ko fi alors que wal amaanatu amrun moom mbir la min umuur yi ci mbiru yàlla mooy loo xam da ko bindoon gaaral ko jaami fa nuhu anha ñu daal leen te amaana nee amaana léeg-léeg day tekki taa waaw mooy loolu loo wax ca suuru saar bi ñu doon gi sànq ahzab bi inna aradna al amaanata le fait mooy dépôt bi nga xam ne mooy warat nekk ci kaw suuf di doxal yàlla digaleen yi tey sori tereem yi nekkal ko fi ki nga xam ne mooy yaa ko fi représenté ci kaw suuf taxawal ko fi li mu bëgg asamaan ak suuf ne mu kuyi loolu manuñu ko ak ji montagne yi kon day nekk jaamu wal ibaad ak jaamu yàlla wal wadi'a ak loo xam dañ la koo dénk waaw ab dépôt la waaw luñ la dénk waaw wan naqd mën a nekk loo xam dañ la koo jox comme loo xamante ne ah lii de ab ah, jox la loo xam ne lii de dénkaane la bu ma la jox nga téyel ma ko ci wàllu alal wala yu mel noonu ah wal amaan ak loo xam ne ak kóolute waaw mu ne yooyu yëpp ay na xadiis yu ñëw loolu nag ay ci mbiru yàlla la bokk waaw léegi nag ñu tere leen ngeen di waat ci lool kese moo tax wal kaabati doo ko wax wala Ibn Awar xadiis bi bi nga xam ne bii di ñëw bi ci tegu taw turoon nañ ko bii passé ba déggee waa ji naan laawal kaaba déet waat naa ko ci kaaba mu ko déedéet man nga wax rabbil kaaba waaye wal kaaba parce que ba kaaba maxluuq la amaana mbindeef la tamit waaw moom mbindeef la ñu tere leen ñuy waat ci lool ngir baña yemale diggante loolee ak turu yàlla yi ak melo bi comme ni nga xam ne noonu lañ leen teree ñuy waat ci seen bàyyi waaw mu ne waaye léegi masalaa ngi bu nit ne waat naa ko ci amaanatullahi ah mu ne loolu day nekk ak wat goo xam ne gu fasu lay doon te imaam Abu Hanifa mu ne kanta imaam Shafi'i jàppewul loolu la ke ne ak waat la gu mën a wallahu taala alam en tout cas yonent bari sa san tere gum ko tere loolu day wane ne loolu moom nit ki da koy moytu waaw wal amaana bil amaanati <laughs> tal billahi waaw man nga koo wax tallahi wallahi waaye bil amaanati déedéet man xalafa bil amaanati fa laysa minna waaw fa laysa minna nag jëm ci teg day wane tara taraayuk loolu parce que quand moo tax Sufyaan doon wax rahimahullah comme nañ ko fi tuddee tuddee ko fi yu mel nii bàyyi leen ko nii koy nen tibaray saa saa fa laysa minna bokkoo ci ñun ko noonu bu leen fi nekk naan waa mooy nekkul ala hadina wak ala sunnatina wak newul ci suñu doxalin ak suñu sunna ak suñu déedéet parce que loolu day tax gaa yi jàpp ni lii nii duñ ko jox gëdd gi ko gi mu ko war a jox bàyyi leen ko noon rek parce que abul benn jullit niñ ko fi yàggee wax koo xam ne dañ naan yow lii nga ne yoneen saa nee na ku def lii génn na ci moom bokkoo ci moom waaw loolu moo gën a dal ci xel ci xol yi dina marquant que nga ñëw naan ko bon non mais mooy rek euh, newoo ci yoonu wala defoo na nga xam ne noonu la gën a mate voilà tamit waxu Sufyaan boobu tout le temps nañ ci bàyyi xel rahimahullah euh, bu ko defee ñuy jàppe hadith yi daal yeneen saa saa ñu ngi ko waxe bañ a nekk rek waaw tout di commenter rek waaw waaw nangam ak nangam yooyu di attribuer wax ji nam waroon a dale ci suñu xol ba nga xam ne jàgg gu mag lay doon ba ñu sori loolee ndax yeneen saa saa terewu ko pour rien quand même waaw waaw man xalafa bil amaanati fa laysa minna bokkoo ci ñun moo la Imaam An-Nawawi ne moom mii wa hiya min ashaddiha nahya bokk na ci gën a tar ak tere kon nag loolu da nekk loo xamante ni yow dañ koo aaye d'un point surtout <laughs> wallahu ta'ala a'lam di ñëw ñu daal di gis euh, hadith mille sept cent dix insha allah di jële ci Seydina ba léegi Buraydatu ta'ala